fi l adabi walfadail fi faslun fi ashukr falnansarif aydan ila al aadaabi likay takuna axira alkitaabi alhamdulilah kon sëriñ bi radiyallahu anhu ginnaaw bim ñu indilee nettalib Seydina Muaz boo bële xadiis boo bële nga xam ne yonent bi alayhi salaam daa am lu mu ko ci doon fàttali di ko loo xam ne bu ci jàppee respecté ko wattu ko moom de dina texe waaye bés bu ko doya dalee bàyyi ko te lool mooy ñépp la ko dénk kon voilà mooy ne moom dog na bépp lay bu moroon a am ca kanamu boroomam waaw léegi nag mu ne mooy ca ca yooyu mu ko doon tere moo yëm limoon fële mooy la jëm ca riiba li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy pro euh, euh, jëwaate ngistal kaaw jëf kaaw aw sa jëf waaye iñaan rëy ak ñàkk yërmande ci jaam yi ak bëgg yëkkateku ci kaw say maas ak yoo yële façon yooyu la ko fa doon tere ak li nga xam ne noonu la la ko borom bi di delloowee jëf joo jëf yooyu am ci lim la koy delloowee fëgg la ko voilà mu ngi noonu le <laughs> waxoon nañ la xadis boo demal ci at-Targhib wa imaam al-Mundhiri rahmatullahi alayhi ci at-Targhib at-Targhib wa at-Tarhib ak Ihya ulumuddin di nga fekk lu gën a yaatu voilà ngir bañ a guddal nag moo taxoon du mënuñu ci dugguñu ci woon sëriñ bi ne kon fal nan léegi nag nañu wëlbatiku bi ñu paree ci loolu hein aydan ba léegi ilaa ilal bi dem ci ay teggin allah li kay takku na ngir mu nekk aaxiral kitaab bi mujjanteelu téere bi dernier hein dernière ligne baa ngi ci téere bi mooy gis nga xam nga buntu bi ñu nekk mooy kitaabu baabu athaalis al baabu thaalis fil adabi ci teggini wal fadaayil ak ngëneel yi ngëneel yi wax na la ngëneelu saar yi gisoon ay istighfar ay hamdal di wax ay alhamdulillah la hawla wala quwwata illa billah wax la ngëneel yi boobu ba léegi ñu koy gis léegi nag mu ne nañu delluwaat di waxaat ci teggin yi ndax yoonu yàlla l'islam yoonu nitu yàlla yi lépp teggin la du début booy tàmbali teggin boo newee ci digg bi teggin booy jeexal jeexali teggin lépp teggin la kon nag mu ne kon nag nañu wëlbati wax ji dellu ci li nga xam ne mooy teggini ngir mu nekk li nga xam ne mooy xitaamu téere bi mooy miskul xitaam mooy li nga xam ne mooy tëj sama téere bii di masaalikul jinaan waaw mu ne naqulu min haliyatimamu bi umur allaqarabna alayha fi dudur xaatimatan xusnahuna xusna razaqana allahu gadan iyaha mu ne ñu ngi naan naqulu ñu ngi wax ci laadaab yooyu minha bokk na ci al ihtimaamu di yittewoo bi umuur ci mbir yoo xam ne àllaqa daf koo lëkkale lëkkale na ko rabbunaa suñu boroom alayha fi duhuur da koo lëkkale ci mbooleem jamono yi xaatimatan xusna mooy mbir yépp mbir bépp jëf joo xam ne suñu boroom daf caa lëkkale mooy am mujj gu rafet waaw mu ne di yittewoo loolu bokk na ci laadaab yi waaw mu ne nag ah xaatimatan xusna huna fii ci àddina xusnaaha laq nañu ko yal nañu ko boroom bi may ñu laq ko te nag xadan ëllëg mu yowmal qiyaam razaqana allahu iyaaha yal nañu ko boroom bi may ëllëg tey fii ci àddina ñuy dund ba li ñuy génn àddina ëllëg yal na borom bi may ñu ñu am suu xaatima mooy mooy mooy bopp li nga xam ne mooy xusnul xaatima muy gin jaa taaru ak ak ak ak ak ak mujj gu rafet waaw may ñu ko fii may ñu ko yow qiyaam nga xam ne boo fa dekkee lépp di rafet ba keroog nga xam ne amul fu mu yem mu ne lool ci nan lañ ko amee mu ne bi mannihi wa ma hawa min alkaram walfadli warrahmati wallutfi al ci li nga xamante ne nii mooy ak ak ak ak baaxam baaxam kese ak mayam kese wa ma ak lépp loo xamante ne nii moom la làmb minal karam ci li nga xamante ne mooy ay teraanga wal fadli ak ay ngëneel war rahmati ak ay yërmande wal lutfi ak li nga xamante ne mooy ak ñeewant al am gu mat sëkk dajale mu ne qad intaha masalikul jinaani bi husni awni rabbina al mannaani mu ne qad intaha ay waay jeex na waay jeex na masalikul jinaani lu am début lu nekk lu am tàmbali lu nekk am na jeex waaw wa yawma turja'una fihi ila allah gis nga ni téere bii ñu tàmbali woon mu ngi jeex nii nañu leer ne képp ku dund nii la am nga foo tàmbalee am na bés boo xam ne moom lañ lay rob kenn dootu la déggati waaw ñu ne waaj jeex na ku dem fa nga ko doon fekk doo ko fa fekk waaw boo demee bàmmee mu nga ca suuf mu ne qad intaha jeex na masaalikul jinaani sama téere bi fii la yem man bamba radiyallahu anhu bi xusni awni rabbinal mannaani mu ngi jeexe nag ci taaru awni dimbalu rabbinaa suñu borom al mannaani aji mayaakoon bi waaw mu ne kon nag ah lu ma tee sant saa borom mu ne alhamdulillahi alladhi qad akmala kitaabana min ba'di ma qad shaghala mu ne alhamdu mbooleem cant yi delloo nañ ko lillaahi borom bi la ñeel alladi mi nga xam ne kat dëgg-dëgg ak malaa motal na mottali na ta matal kitaabanaa suñu téere bii di masaalikul jinaan baa bandi ginnaaw ba nga xamante ne nii moom kat shaghalaa mooy soxlaaloon nañu waaw ndax dacee def yitte dal di koy taalif jële ko jël li nga xam ne moom laal imaam al-Yadaali nasaroon wesaare ko mu daal di koy def lan daal di koy way mu ne nazman qadih taqaramun dubaana addurra wal yaquta marjaana mu ne mu nekk nose goo xam ne ci ndimbalug yàlla xadi taqara na dinay daal dinay tax mu ñu xeeb mun dubaana keroog bi nga xam ne nose la goo xam ne moom def na mu xeebloo tax ñu xeeb mun ju ba mu feeñee ba léegi ba ma ko noppee ba léegi ak durra yi nga xam ne mooy mooy mooy xeer yu yu yu yu yu yu yu gànjaru ya wal yaaquuta waaw mooy yi yépp ak marjaan mooy marjaan koraay yi rafet yi oor yeeg jamaa yeeg yu mel noon yooyu yépp sama nazm gii sama nose gi daf leen a nekk loo xam ne daa mel ni dafa xeebu ci kanamam lépp xeebu ndax lii li ci nekk moo rawi oor ak wurus ndax lii kuy defar àddina ak alaaxira la moo tax mu ne lu tax ma ne moom daa gàcceel daal di xeebal def mu xeeblu li nga xam ne mooy ad-durra wal yaquta marjana mu ne qad ihtawa tasfiyatal qulubi min kulli ma yufdi ila al-uyubi ndax sama nazm gi sama nose gii qad ihtawa dafa làmboo tasfiyatal quluubi di sellal tey fóot tey rafetal di taaral di sellal al quluubi xol yi min kulli ci lépp loo xam ne maa la nga xam ne yuf di day bëbb jëmale ilal uyubi jëme jàmba ci ay ayib loolu la koy setal mu ne ay id fihima min id fihima min xikami tasawufi yakaadu yughni an jami'i suhufi mu ne id ndax fii nekk na ci téere bi maa loo xam ne mina min xikami tasawufi ci xëreñ téefu la jëm ci wàllu tasawuf ci xam-xam bii ak soobu win wii nga xam ne mooy soobu winu nitu yàlla yu mag yi radiyallahu anhum nekk na ci loo xam ne yakaadu tuuti kon yuux nii mu doyloo an wëllif jamii suhuf bi mbooleem yeneen këyit yuñ bind ci wàll wi waaw daanaka tuutee dese boo ci yemee ba dal ci sama téere bii daanaka daanaka dootoo soxlaati beneen téere buy wax ci wàllu wi loolu nag est-ce que ci kan la jóge mu ne bi fadli dil jalaali wal ikraami buurika fii jaali ban maraami mu ne loolu nag ngëneelu kese la dil jalaali ci gëneelu bi fadli dil jalaali boroomu màggaay wal ikraami ak boroomu teraanga buurika ci la borom bi fii ci la borom bi def barke ci téere bii nii jaaliban xëccal ma maraam yi li nga xam ne moo doon sama càkkutéef moom laa doon sàkku ba mën koo indi ci téere bii mu ne nag maa ngi koy dagaan moom borom bi di ko ñaan ja'alahu llahu liman qad salaka manhajahu ila al jinaani maslaka mu ne yal na borom bi def sama téere bii liman ñeel képp koo xam ne qad salaka soobu woona manhajahu yoonam bi mu rëdd te yonentam bi alayhi salaatu salaam teg ko fi di jëmale ilal jinaani ca aljana yal na ko def maslaka muy sóobu waay sama téere bii ku ci sóobu mooy ni nga ko tudde masaalikul jinaan sóobu waay yi nga xam ne moo lay yóbbu soobu waayu aljana yi yal na ma ko borom bi nangul comme ni ma ko tudde mu ne wajaala thawaba liridwana tafaddulan wal wal mu ne wajaala te yal na borom bi def athawaba mooy yool bi nga xam ne mooy tukkee ci téere bii lii ma man bamba ar ridwana mu may man li nga xam ne ma làq ngërëmam tafaddulan loo xam ne ci ngëneelam ngëneelam ak samay samay tax wal afwa waaye yal na ma may li nga xam ne mooy ak njéggalam wal ghufrana ak eh, ak jëllaleem awal wal ghufrana ak njéggalam mu ne wal bishra wal anwaar yaw fil qabri ghadaa wal amna yawmal xawfi min kulli radaa mu ne wal bishra yal na ma borom bi may ba léegi ak ndégte gu du dakk wal anwaar ak i leer fil qabri ci biir xabru buñ ma fa dugalee ghadaa ëllëg wal na te yal na ma may ak kóolute yawmal xawfi bésub tiitaage ba muy yawmal qiyaam min kulli radaa ci lépp loo xam ne day torox day tax nit ko torox lépp loo xam ne day alak jaam mu ne wa athbata as-salaata was-salaama ala alladhi anjala az-zalaama mu ne wa athbata te yal na borom bi di saxal yàgga saxal as-salaata julliyam ay julleem was-salaama ak ay sëlmalama ala alladhi ca ka nga xamante ne nii ah alladi ka nga xam ne an naa wëllif ñu jalaa ci la wuññi ad-dalaama mooy ba borom bi nammee wuññi lëndëm ci kaw suuf dafa yónni rasulullah muhammad ibn abdillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne kon yàlla nay saxal ay julleem ak sëlmalam ci moom amiin mu ne mel ni ñu ne ko waa mooy kan yow da wax nga ko waaye sëriñ beñ ko doon wax mu ne kon baal ma wax muhammadil majooli afdala nabi xafaram maxaala aqrabin wa ajnabi mu ne kooku mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam al afdal nabi mi nga xam ne moom la boroom bi tabaaraka wa taala daal di def waaw afdal nabi gën ji yonent bu mu ma sa yónnee fa ramma xaala aqrabin ah wa ajnabi mu daal di taaral waaw mu daal di yëwénal moom yonent boo bële alayhi salaatu wasalaam xaala état wu koo xam ne ku jege la wa bi ak koo xamante ne nii mooy eh, daa mooy mooy mooy mooy la mooy koo xamante ne nii ab la moo xam ku jege ak ku sori moo ci yem ci moom ba mu ñëwee moom alayhi salaatu wasalaam moo mële borom bi def afdala nabi fa ma mu yëwénal taaral xaala état wu ku jege wa bi ak ku sori arab ak ajam mu ne wa alihi wa sahbihi al-ubbaadi wa kulli muqtafin min al-ibaadi mu ne yal na boroom di tamit hein ah, di julli yoo julli yële mu saxal ak sëlmal la yal na ko def ci ay ñoñam moom alayhi salaatu wasalaam wa sahbihi ak saxaabaam ya nga xamante ne nii al ubbaadi ña nga xam ne ñooy aji jaabukatu yàlla yu màgg ya wa kulli waaye yal na borom bi julli ci képp koo xam ne muqtafin day xeeñtu di di topp di roy hein di leen roy minal ibaadi ci jaam yi seen gannaaw amin léegi nag lii mooy baytu bu njëkk bi mu ne maa nafaa allahu bi ilmin ne maa fekk nafa allahu borom bi mu ngi jariñ bi ilmin ci xam-xam naadima ka nga xam ne moo ko nose fekk xam-xam borom bee ngi def ka nose xam-xam bàyyi ko fi nit ñi di ci jariñoo looloo ngi am yal na julli yonent yi suñu boroom ak sëlmal di sax ci yonent bi saa saam ak ay ñoñam ak saxaabaam yi ak képp kuy roy seeni ginnaaw ci jaamu koy jaamu yàlla yi waaw fekk mu ngi jariñ bi ilmin ci xam-xaman naadima ka ko nose bi ci ngëneelam dong moom borom bi tabaaraka du ci manu taaliifu kooku de ak manu wayam déedéet bu ko defee kookee def mooy moom sëriñ bi radiyallahu anhu fekk borom bi mu ngi jariña ci xam-xam bi nga xam ne bi ilmin naadima mu ngi jariñ ci xam-xam ki nga xam ne mooy ki toxal mooy ki ki taalif lii muy moom boppam fekk borom ba nga koy sottil waaye képp koo xamante ne nii ku taalif la borom bi di la di di la jariñ ci xam-xam fekk looloo ngi am bi fadlihi te loolu lépp ci ngëneelam kese la bu ko defee waajoo jële di moom sëriñ bi ak képp koo xam ne radiyallahu anhu lii mooy saw yoon fanaa la bu ko defee kookee daal di jote xusnal xaatima gën ji ak mujj fii la sëriñ bi yamale mbir mi mu daal di ciy teg ne subhaana rabbika a woonaa sell sellug suñu boroom mi nga xam ne sori na li nga xam ne moom la ñu xamul dara di ko jéem a takkal rabbil izzati boroom ak nootaange am maa yasifuun ak sori li nga xam ne moom lañ koy melale di ko bokkaaleeg moom wasalaamun yàlla na jullee julli di des di nekk di sax alal mursaliina ci ñi nga xam ne ñooy yonent yi ñi mu yónni moom alayhi moom boroom bi azza wa jalla alayhim salaatu wassalaam walhamdulillahi te mbooleem cant yi ñeel na lillaahi ñeel na yàlla rabbil alamin boroom bindeef yi kon foofu la yem kon nag nag ñu ne ah mbir maa ngoog alhamdulillahi alladhi hadana li hada